Riyâdou Sâlihîne min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab as-salaatu mi'a wa sab'uun. Ah, kon walillaahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bi ñu génn ubbi woon nañ tàmbali woon nañ xadiis bu njëkk bi ci kitaab ci baabul mansuuraati wal mulah waaw. Euh, mu doon xadis mille huit cent huit bi nga xam ne dana woon an an an-Nawaas ibn Sam'aana wala ibn Sim'aana boo ci wax baax na radiyallahu anhu annahu qaala muy jële ci saxaaba bi nga xam ne saxaaba la bu bu siiw ci boroom xam-xam yi muy an-Nawaas ibn Sim'aan wala ibn Sam'aan radiyallahu anhu mu ne annahu qaala mu ne zakara tuddoon na Rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ad-Dajjaal zaata ghadaa yeneen saa salaam dañoo dafa mës tudd doon ñu tuddal mbiru dajjaal benn bëccëg fa xafada fiihi wa rafa muy wàccee yëkkati wax ay mbiram dugg leeral mbir yi ak tamit toobam doon waxee kàddoom waaw mbir mi nag lu lool xatta zanannaahu fi taifati naxl ba ni ñuy yaakaar ne hée dajjaal maa newul ci côté tàndar may fee ci gannaaw falamma naa ci ngoon gi ilayhi bi nga xam ne nag ci la ngoon jot ñu ñëwaat yonent bi alayhi salaatu mooy ndaje moomu tas ñu ñëwaat beneen ci ngoon gi arafa zalika fii naa mu seetlu ne ñun ñii de ah am na tiitaange gu ñu saisir fa qaala mu ne leen ma sha'nukum mu lan mooy seen mbir naa ñu ne ko ya rasulallah ah ndawal yàlla saa salaam kat dakar kat dajjal alxada ne ko ah yow kat da tudd ki nga xam ne mooy almasihu dajjal kat ci bëccëg nga wàccee yëkkati réyal mbiram màggalu hatta danannaahu fi ta'ifatil naxli ba ni ñuy jàpp ne ah mu ngi ci peggu tàndarma yi fa qaala yeneen saa salaam ne leen ghayru dajjaali axwafuni aleykum ne leneen lu dul dajjaal lool laa gën a tiit ci yéen sama xeet waaw fii lañu yemoon walillahi alhamdu wal di ndokkeel ñépp entre parenthèses ci koor gi xam ne euh, shahru euh, as-siyaam shahrul qur'aan euh, ci alxamis bi di ñaan borom bi tabaaraka wa taala mu nangul ñépp te lépp loo xam ne yiw gum ci dëxëñ yal na bum ñu ump innahu waliyu dhalika wal qaadiru alayhi amin kon fii lañu yemoon gisoon nañ yeneen i mbir yeneen xadiis yoo xam ne yeneen saa sam doon na wax ne li ma gën a tiit ci sama xeet ak bi nga xam ne la ne sax li ma gën a tiit sama xeet xayrul dajjaal xadiis yi na Abu Zar mooy al aimma al mudillin waaw ñi nga xamante ne ay njiit yu sànq ak yeneen yi ñu gisoon walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a continuer kon an Nawwaas ibn Sam'aan wala ibn Sam'aan radiyallahu anhu mu ne kon bi yeneen saa salaam ne ghayru dajjaali axwafuni alaykum mu ne in yaxruj bu dee ne dafa génn wa ana fiikum fekk maa ngi seen biir fa ana xajiijuhu duunakum man maay ki nga xam ne maa leen di layal amal ay lay ci kanamam wëllif leen waaw mooy daal li wolof naan maa leen koy resal <laughs> waaw ayu dajjaal bu dee dajjaal daa génn fekk ma man yoneen saa salaam loolu moom du seen affaire yéen sama xeet loolu man maa koy régler ok fa ana man xajiiju lay yi nga xamante ni ci lay dàq te noo neenu euh, dajjaal yi loolu maa ciy taxaw wëllif leen waaw waaw yu leer yu wane ne ab wane ak naram gu feeñ euh, ba loolu moo ko fiy jële euh, waaye yoneen saa salaam lii dawee dalal seen xel mais yoneen saa salaam noo xam ne ne bu baax ne dajaal du ko fi fekk voilà <laughs> parce que leen di nettaliwaat ci kanam mooy dafa commencé muy baax ngir dalal xel <laughs> ku nekk ci njàqare comme niñ ko gisoon jotaay bii weesu mu dalale seen xel lii tàmbalee lii waaye yoneen saa salaam gën a xam ne dajaal moom du ko waaw parce que li muy nettali ci ginnaaw ba wax. ki nga xam ne ne Seydina Isa ibn Maryam alayhi salaatu wassalaam moo koy faat loolu Seydina Isa ibn Maryam fan la fiy ñëwaate di fekk Yonent saa na ne du ko fekk mais te ngir dalal xel wan leen ne loolu amoon nit nii lay demee waaye yàlla moo nambul lool de xew te doxalewul mbir yi noonu mu ne wa in yaxruj loolu benn kaala su waa dajjaal génn fekk ma fi loolu amu ngeen benn lu ngeen di tiitab yooyu loolu maa koy gérer way wa in yaxruj wa in yaxruj waaye nag bu dee dafa génn walastu fiikum fekk man nii nii ma fi neewoon fii Medina gii ngeen may gis alayhi salaam neew ma fi noonu nekkuma ci seen biir ni ma fi neewoon famru'un hajiiju nafsi képp kenn mooy layal boppam mooy jullit bu nekk bu yàlla def nga dajeek dajjal yow lay tax nga mën a repousser dajjal loolu mooy il faut ay lay la yoo xamante ni nii njàngalem yeneen saa salaam njàngalem alquran ak sunna lépp ngi ci biir ngir nga mën a dajj lay dajjal yi ay caaxaanam waaw famru'un hajiju nafsi ku nekk yaa yor sa tëggal gul waaw <laughs> loolu de ay sëriñ diw dinañ ci génne sëriñ diw du la ci génne ah waaw lii ay xabaar la loo xam ne nii lay xewe yore saa saam di la ko wax dafa am jamono yoo xam ne gis nga sa ngëm yàlla mooy sa capital bi nga xam ne woy ngëm yàlla fu ne da war a ànd ak moom xatta fitna yi nga xamante ne nii du ñu dajjaal sax bu la fekkewul ngëm yàlla bu dëgër dalay xeraate waaw léegi imagineel muy dajjaal nag waaw am na ñoo xam ne fitnaay xaalis kese lañ leen lañ bari le commencé fuuy waaw jàpp ne fii mu ne yii yëpp waratulee na ah. alors que biñ ñàkkee ñoo fi ndax xoonu julli jàkka dem jàkka jàkka dàqa sellal mais ñu am alal la leen borom bi jox rek ñu beew mu détecté ci ñoom mbeew te gi newoon ci biir te alal kese mënoon ko génne yow loolu kooku bu dee loolu la am gaa yoo xam ne moom mooy euh, euh, euh, topp seen plaisir moo tax ñu ñàkk seen diine ñii ñoo xamante ne nii ab jigéen boo xam ne wala góor boo xam ne kamu nopp keneen ki loolu tax na mu ñàkk diine parce que bokkuñ diine mu ne ko bala maa tax ko foog nga doon li ma doon pare na ngir def topp ko yow kooku ku mel noonu lan ngay xalaat naan dajjaal parce que fas fasam waaw kon famul un xaaj xaajiju nafs bu dee dafa génn te fekkuma fi ku nekk ci yéen mooy mooy mooy layal boppam waaw mooy yañal ayu dajjaal ji boppam de waaw waaye loolu du ko man ci lu dul lim ci teg wallahu xalifati lii nag mooy mooy bu mag bi quoi wallahu te borom bi tabaraka wa taala xalifati mooy sama xalifa yàlla xalifa la yàlla xalifa la mais léegi noo déggee xalifa xalifa mooy ku lay wutu rek ah, yàlla bi nga xam ne moom moom moom moom moom moom mooy ay hayyul qayyum kii dundu taxawu ñëpp moom du fi jógee kilifa goo man di am lu mu baax baax baax baax baax bu fi jógee kan nga yaakaar mu mu res gannaaw <laughs> ku dut yàlla ci côté boobu la mooy moo lay wutu sa gannaaw li nga fi bàyyi woon waaw moo tax ku tegu ci yoon jarul ngay tiit naan waa sama njaboot bu mu génnee di nooy demee sawaay yow <laughs> sawaay yow dund yi da nga koo yor yow ku la doon dundal ah wala taqtulu awlaadakum xashyata imlaaq nahnu narzuquhum narzuqukum wa iyyaahum bu leen faat la alquran wax seen doom yi parce que da ngeen a ragalum ñàkk nax nu ñun borom bi nar suqukum ñooy ñi nga xam ne ñoo leen di dimbali ñoo leen di wërsëgal wa iyaahum wala wa iya nar nar suquhum wa iyaakum ak waaw ki nga xamante ne moo leen di dundal mooy borom bi waaw bu fi nekk di fontoo di jàpp di tiit ay way la way borom bi ne déet nahnu narzuquhum wa iyyakum waaw bu leen di faat seen doom yi ndax ragalu ñàkk naan yée waaye borom bi ne maa leen di wërsëgal maa seen doom yi maa leen di wërsëgal ak yéen loolu newul ci loxoy kepp ci loxoy yàlla képp la ne waaw yow yow yow nit ñi <laughs> dundum nit ñi newul ci loxoy nit ñi de borom bi day jaarale lu bari ci ñoom waaye kii def dëgg mooy borom bi loolu mooy aynul xaqiqa lii nag mooy garantie bu mag bi yoneen saa salam ne bu dee ne wallahu te borom bi xalifati mooy sama wutaakoon ala kulli muslim jullit bu ne la nga xam ne man bu ma fekkoon yoneen saa salam ma taxawu ko yonent yonent bi alayhi salaam ne jullit bu ne moo ciy taxaw waaye yàlla mi nekk sama xalifa ci yéen moo leen di dimbali ngir ngeen mën a faj jañ li nga xamante ne mooy ayu dajjaal allahu akbar allahu akbar waaw moo tax ku yàlla dimbaliwul tàkk nga ba yow yow gée nga <laughs> ku yàlla seetaan say mbir balaa dajjaal ci maanuteem di seetaan ak dajjaal waxoon la dajjaal li gën fitna yi gën a ndaw yi ñu doon wax sànk da lay terrasser waaye bu dee yaa ngi ci yoonu yoneen saa salam gëm ko nekk ci sawaay ay dajjaal yi dara fi bu ñëwee tus fekk na yow pare nga dara la la dut manal ci ndimbalul kan boroom bi nga xam ne mooy xalifatu rasulillah ci jullit bu ne waaw wallahu xalifati mooy sama wuutu waa kon moo ma wuutu ala kulli muslim ci jullit bu ne waaw lii ngandum garanti la yow l'essentiel mooy muslim boog nag na na na na sax ci yow de na dëggu ci yow waaw pas ay naafiq yooyu de ay ay yooyu boo ko moom nga am bokkoo ah <laughs> non jullit la wax waaw te jarul nag ñu naan bon il faut mu nekk un grand borom xam-xam lam daa boo man di doon yow na sa pas-pas wér ci borom kese. te nga nekk ci njàngale wala saa sam jeex na bu dajaal ñëwul dara la la dul manal <laughs> tous la la manal parce borom bi moo lay dimbali ba nga mën a jañ li nga xam ne mooy ayu ak caaxaani almasiixu dajjaal mu ne nag ka an mu ne mu ne léegi nag muy leen di leeralal nag <laughs> léegi pare na dalal na seen xel ah waaw kon de bu fi rek saa saa nekkee dajjaal ñëw ñun moom amuñu dañuy toog rek di seet li di xool bu dee new fi ah <laughs> borom bi boo ñuy jàppale mooy xalifaam moo ko wutaaw on ci jullit bu ne. léegi nag mu commencé nag di leen leeralal nag dajjaal nag kaay leen nag dajjaal moomu ci boppam waaw <laughs> mu waxaat leen ci leneen mu ne innahu shaab mu ne gis nga dajjaal mu ne leen gis ngeen dajjaal moo yëg leen ne dajjaal shaabun ab jeune la du paade léegi nag lii nag dàq na waxu fépp caaxaankat bu naan dajjaal mooy télévision naan déggin la laaj ban déggin la laaj shaabun nga naan la un jeune bu niroog télé man kaa gis nit ku niroog télé mas na <laughs> nit boo xam ne mook télévision wa niroo moo ordinateur ak tablette <laughs> koo xanaa du nit <laughs> waaw mooy caaxaan yi ngay dégg rek ci suñu réew yëg feneen ñu bëgg saxal seeni caaxaan ne la dajjaal romb na yow yaakaar nga ne yoneen saa sallam li wax ci dajjaal yëpp nan lay rombe ba dem te kenn yëgu ko lu dul benn groupuscule bu ndaw boo xamante ne bu insignifiant ci biir jullit ñu ne ñoom ñoo ñoom daal ñoo koy te ñoom ñu koy wax amul kenn ku la ci masara wax ne mbir mi yëpp feeñ na mais danaan la mooy télévision mais télévision wa ngi am ba léegi <laughs> non ba man caax non gars yi yenni war nga am kersa sax boo koy wax non amul inna wajadna aba'ana fekkoon nañ suñu baay yi ñuy wax déet loolu du lu am solo waaw li am solo mooy est-ce que la jub naam jub waaw te na ne jub naam jubu mooy est-ce que dëppoo na alquran ak njàngale saa sam jeex nga bañ a mel na gaaya wa iza qila lahum ittabi'u fàttali nañ ko fàttali koo ba ba ba lu bari parce que aay boobu solo la wa iza qila ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalaw kaana aabaa'uhum laa ya'qiluuna shay'an wa laa yahtaduun waaw te suuratul baqara aaya 170 mu ne gaay bu ñu leen nee ñëw leen ci li nga xam ne moom la yàlla wàcce ñu naan ah ñun moom li ñuy topp moom mooy li suñu fi mag ñi fekk moom mag ñi moom dañoo doy ñoom ñun moom mag ñi doy nañ ñu ko am sa diine ju bees nga jàll ak moom fële te bàyyi ñoom mag ñi waaw mag ñi doy nañ ñu <laughs> borom bi ne waaw awalaw kaana surtout waa Quraysh ñii doon wax mais képp kenn ci jullit ñi koo xam ne yow bu la alxuraan ju leer dëkkal ak sunna ni nga koy dàq naan saa bàyyi sañu maam yi fekkuñ coon lii tontu bi lii la awalaw kaana abaa'uhum ndax seen baay yooyee nekkuñ woon laa yaqiluuna shay'an xalaatuñ woon dara takkuñ woon dara ci masala waaw waaw waajur nag ak kilifa daa kawe ci nit ku ne waaye loolu warul a tax nga fekk loo xamante ne dëgg la nga bëgg ci ko suul ngir rek parce que sa sa waajur ndàngam ak ndàngam non kon yonent saa salaam nañu dajjaal innahu shaab innahu shaabun qatat waaw mu ne dajjaal shaab ab jeune la Allahu akbar waaw jeune la nit la doomu aadama la waaw bu kenn yaakaar ne fii mën a dajal ab benn monstre la ab extraterrestre la moom ñoom yàlla juuj ak maaj ci muy dund fii yëpp benn lañ du ñu extraterrestre ah. <laughs> ay terrien lañu waaw shaabun waaw xatot rasat mooy kan mooy loo xam mooy koo xam ne karaw gi dafa crépus waaw mooy des cheveux crépus on lañ koy waxe nga xamante ne nii karaw gi day mel ni lu am ay boucle dafa gudd am ay boucle waaw mooy crépus voilà karaw gudd comme léeg-léeg ñenn ñu ñu ñu ñu ñu bari karaw seen karaw mel noonu wala ñu dem ci afroakat bi wala yu mel noonu def ci mel day day day day ah mel ni luy ruule ah karaw gudd loolu mooy crêpe mu ne moom shabun qatat waaw waaw kay moom noonu la mel waaw léegi <laughs> loolu mooy qatat shadidul ju'uda waaw ashar waaye boo ak yi nga xamante ne mooy yu sopp luy de non yu ñàng bu ñàng bi moom la yor <laughs> ci loolu mu ne aynu léegi description la la yoneen saa salam di def ci dajjaal description physique waaw mu dàq waxu caaxaankat yu bari <laughs> yoo xam ne seen pas-pas yépp ci lii lañ ko ci lii ci ci ci histoire u dajjaal lañ ko teg il suffit histoire u dajjaal leer ñoom seen mbooloo ma mën naa tas day tas moo tax kenn du ko fa wax lu leer buñ jugee hadith yi léegi di ñeme yàlla naan dañuy nekk naan dañ koy interpréter li nga xam ne moo dëppook seeni bakkan ngir wëyal seen neen seen caaxaan yi nga xam ne moom lañ nekk waaw kon innahu shaabun qatat allah aynuhu taafiya mu a gis nga benn bëtam bi dañ koo far dafa jóg nii taafiya mooy dafa jóg dafa jóg mooy dañ koo far nag nga xam ne benn bët la yor mooy benn bët lay gisee waaw waaw benn bët la yor waaw boo gisee bëtam bi mu yor dafa génn nii mooy bëtub dajjaal bi dafa génn boo gisee mu mel ni luy leer nag ca biir mel ni bu làmp <laughs> waaw waaye leer gaa deñ waaw leer gaa deñ Allahu akbar mooy euh, bët bi dafa génn waaye benn bët la benn bët bee dox beneen bi dañ koo far waaw waaw mu ngi noonee mu ne kon innahu shaabun qasat aynuhu taafiya ka anni saa sam ne mu ngi mel ni ushabbihuhu ki ma koy melal pour ngir ngeen jëli ngeen war koo xam ne niroo naak dajjaal lool <laughs> mooy maa ngi koy melale di leen ko misaale bi Abdul Uzza ibn Qatan Abdul Uzza ibn Qatan kooku lay kooku moo kooku moom Dajjaal lay nirool Dajjaal lay nirool kooku <laughs> waaw moo la am na riwaa Imaamul Buxaari bi mu ne aw aqrabu nnaasi bihi shabahan ibnu Qatan ki dina nirool Dajjaal ci nit ñi mooy ibnu Qatan mooy Abdul Uzza ibn Qatan Imaam az-Zuhri rahimahullah waa kan mooy kooku <laughs> kooku moom ba yeneen saa salaam ne kooku moo gën a niroog ne benn waay la woon boo xam ne ci Xuzaa la bokkoon boo xam ne ca jaahiliya la génnoon àddina ca jamonoy réer ga waaw al imaam al haafiz ibn Hajar mu ne turam moo doon Abdul Uzza ibn Qatan ibn Amr ibn Jundub ibn Sa'id ibn Aid ibn Malik ibn al yaayam moo doon Haala bint Xuwaylid waaw loolu mu ne loolu al imaam ad-Dimyaati de moo ko wax <laughs> waaw mu ne euh, am na ñeneen tamit koo xamante ne bon yoneen saa sama ne kook tamit niroo na ak moom waaw <laughs> waaw <laughs> ne mooy euh, euh, saxaaba ba Aksam ibnul Jawn bi yoneen saa salaam <laughs> dinaa xaw niroog moom ah mu ne ko waa yoneen saa salaam man moom baa baa niroog gi ma niroog dajjaal moom loolu du ma lor yoneen saa salaam ne ko déedéet la anta muslim <laughs> moo nettali <laughs> euh, waaye euh, loolu des naa dëgër mu ne ko ah yone saa sala waa mais dajjaal mi nga ne damaa niroog moom moom ba loolu du nekk problème ci man mu ne ko déedéet du nekk benn problème yow yow moom yéefér la taw jullit la <laughs> moo tax niroo na niroo niroo loo xam ne yow du yaa ko tey yàlla dalaa bind nga niroog benn kàccoor bu mag bu fi masoon a nekk wala boo xam ne bu ngi dund koo gis na i mii fooy mii mais kii xanaa frère u xawaay la ñu ne déedéet bokkuñ dara <laughs> loolu loolu ah. <laughs> <laughs> voilà mais boobu dese naa dëgër quoi bon euh, ak sam bi ak samum euh, abil jawnu mi ki yonent saa salaam daal di woon koy melaleel mooy Amru ibn Luhay nekkoon euh, maamu waa Xuzaa waaye du dajjal loolu mu ngi ci riwaay imaam Ahmad loolu nag mooy li gën a dëgër voilà loolu comme li al imaam al borom al xaafi al al al Fath imaam al xaafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala daal di wax. <laughs> léegi kon mu ngi noonee Allahu akbar Allahu akbar léegi ah, yeneen saa salaam di continuer al eh, Nawaas ibn Sam'aan radiyallahu anhu mu ne faman adrakahu minkum képp koo xam ne nag dab nga dajjaal mooy yow yaa ji dund dégg ñu ne hee eh, dajjaal nee na dajjaalan ci dajjaalan ci kaw suuf nag di du yee dajjaal agsi na mu dab la fal yaqra alayhi yow jàngal boo déggee lool mbiru dajjaal agsi na nanga jàng ci moom fawaatiha suuratul kër njaal beenu saaru suuratul kahf jàngal loolee waaw waaw boo ko jàngee du la mënal tus amaan lay doon mooy sécurité lay doon contre yow ak ki nga xamante ne mooy am ayu masiixu dajjal waaw waaw moo tax ci riwaaya imaam Abu Daawud mu ne faman adrakahu minkum falyaqra alayhi fawaatiha suurati al fa innaha jiwaarukum min fitnatihi mu ne képp ku ko dab ci na ko jàngal kii njàlbeenu suuratul kahf loolu day nekk li nga xam ne kaaraage ak lu koy aar la ci ay fitnaam jiwaarukum waaw fa innaha jiwaarukum mooy al mooy li nga xam ne moo leen di eh, eh, eh, aar ci ayam waaw am na nag fii riwaaye yoo xam ne xam nga fii dane fawaatih mooy njàlbeenu suuratul kahf waaw ñëw na nag ci yeneen yoo xamante ne yeneen saa sam yeneen yi riwaayaat yoo xam ne dane man qara'aha mooy suuratul kahfi man qara'aha kama unzilat kaanat lahu nuurun min maqaamihi ila makka wa man qara'a bi ashri ayatin min axiriha fa xaraja dajjal lam yusallat alayhi loolu imaam an-Nasaa'i moo ko solo al-Haakim ci uh, Mustadrak mu ne bu wér la ci hadiis Seydina Abu Saïd al-Xudri ah, yonent bi alayhi salaam ci boobu dane képp ko xamante ni jàng na suuratul kaf day nekk leer diggante moom bërëb ba mu nekk ba makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima mooy yow boo toogee fii ci Lyon wala Dakar wala Koumpentoum wala euh, Saloum daal di jàng suuratul kaf day nekk leer diggante yow ba ca Kaaba allahu akbar zaadaha allahu sharafa mu ne waaye ku ci jàng fukk fukki laaya léegi dajjaal génn kooku dajjaal kenn du ko sëmbërtal sa kaw du la mënal dara waaw kay muy noonee am na nag euh, imaam an-Nasa'i nag dane xadis bii nii dane xadis bii euh, ci Seydina Abu Sa'id nag la yem bu yëkkati ko na ba ci yoneen saa sal loolu xata njuumte la waaw kon loolu mawquuf bi mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër kena ci Seydina wa Mawlana Abu Sa'id la yem waaye loolu ñëw na tamit ci riwaay imam Muslim boobu di leeral que ne ci moom la yem waaw al imam Abu Dawud jële ci beneen saxaaba muy Seydina Mawlana Abu Darda radiyallahu anhu loo xam da ko yëkkati ba yonente bi alei saatu mu ne man xafida ashra ayatin min awwaliha usima min ad-dajjal mu ne képp koo xam ne daal dingay ngay wattu mokkal fukki aaya ci suuratul ci njaal benn suuratul Kahfi kooku des na la musal muccal ci ayu dajjal mu am beneen riwaaya bu imaam Abu Daawud na ko noon an-Nasaa'i di ko jële ba léegi sayyidina mawlaana abu daj abu darda mu ne min fitnati dajjal mooy man hafida ashra min awwaliha usima min fitnati dajjal waaw képp koo xam ne mokkal nga takk nga fukki laaya ah ci njaal beenu suuratul kahfi kooku dinañ la musal ci fitna masiixu dajjal waaw waaw kantaa ci riwaa imaam muslim an ko ak imaam Abu Dawud moom boobu dana man hafiza ashra ayat ku mokkal fukki laaya waaw am na tamit benn riwaaya bu imaam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi boo xam dana man qara'a ashra al-awaaxir min al-kahfi usima min fitnati ad-dajjal képp koo xam ne mokkal nga fukki laaya yu mujj yo te suuratul kahfi kooku dees na la muccal ci fitnaay masiixu ad-dajjal al imaam at-Tirmidhi solo ba leegi yii yépp jaar ci jële ci al imaam Abu Darda radiyallahu anhu imam at-Tirmidhi solowaat ba léegi ci moom man qara'a thalatha ayatin min awwal al min fitnati ad képp koo xam ne jàng nga ñetti laaya ci suuratul kahf ko des na ko ñoŋal ci fitnaay ad-dajjal waaw kon gis nañ riwaay imam Muslim bi yooyu nag lii yomb na mooy boole bi insha allahu taala mooy yii yëpp boo ci jàng doy na la waaw mooy boo ci jàng ñetti laaya waaw fukki yu njëkk yi yu mujj yi wala saar bi yépp loolu lépp loo ci jàng ci suuratul kahfi ci yi nii yonent saa salaam mu sax loolu doy na la ngir musal la ci li nga xam ne mooy ayu masiixu ad-dajjal léegi yonent baay saa saam di continuer allahu akbar allahu akbar